id antum bilcudwati ddunyaa wahum bilcudwati alquswaa walrakbu asfala minkum walaw tawaacadtum laxtalaftum fi lmiyaadi walakin liyaqdiya allahu amran kaana mafcuula liyahlika man halaka can bayinatin wa yaxyaa man xaya can bayina wa inna allaha la samiicun caliim suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy ñeent fukk beeg ñaar mu ne nag mu ngeen di fàttali keroog badar il fàttaliku leen antum yéen jullit ñi bil udwati dunya al udwa mooy pegg walla mooy pegg gi nga xamante ne nii ad ca xuru badar fa nga xam ne moo ci gën jege li nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam wahum te ñoom yéefér yi bil udwatil quswa ñu ngi woon ci pegg xuru badar fa nga xam ne moo ci gën a sori médina te gën a jege makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima mu ne war rakbu kantaa la nga xamante ne njëgg ma nga xam ne moom ngeen génnoon ngir daal di koy dab muy njëggum seydina wa mawlaana abu sufyaan na harb waaye temps yi tuubagul woon mooy dëggam ma ngeen naroon a kar daal di ciy teg loxo moom asfala minkum moom jaar na fa gën a suufe ci yéen mooy jaar tafes la jaar daal di teggi daal di daw suñu boroom ne walaw tawaattum te gis nga nag bama boroom ne bu ngeen joxante woon rendez ngir daje badar laxtalaftum konoon te kon di ngeen wute fil mi'aadi ca rendez-vous ba ngeen jël mooy ne lii c'était pas loo xam ne par rendez-vous bu ñu fegoon la de mukku mooy xare Badar kenn joxewu la nañ ñu joxe rendez-vous xare ji déedéet loolu amul de loolu xam nga lan moo am li am mooy borom bi lii mu wax moo ci nekk mooy bés bu ngeen joxante woon rendez-vous laxtalaftum fil miyaat kononte kon waat naa ne di ngeen wute ci rendez bu boo bale diggante yéen ak yéeféer yi comme na mu xewe woon rek ah ginnaaw ghazwatu Uhud abu jahlin keroog non abu sufyan bi nga xam ne ci la Uhud am ba pare xare Uhud bi mu amee ñu jàpp ne gañe nañ fa la taxaw doon wax naan yonent bi alayhi salaatu salaam ba muy wax rek naan ah naan yaa muhammad ay nabnu abi kabsha ba pare ay nabnu abi quhaafa ay ayna Umar ibn al-Khattab léegi ñu waxee gars yi naan ama haula faqad qutilu bi nga xam ne ci la ñu faat ci jullit ñu bari mu taxaw ci suufu Badar no kii Uhud ci montagne bi noonu nag di woote naan yéen ci kaw montagne bi yéen jullit ñi man Abu Sufyan yéen laay waxal ay nabnu abi Kabsha laa wax ana yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom lañ doon dàkkantale noonu la ñoom yéeféru Quraysh yi di ko wutal ay sobriquet daa gi nag bon yonent bi alei saatu salaam nenoonoon bu leen tontu dara bu leen ko faale mu ne ay nam nu abi quxaafa ana doomu abu quxaafa ji mooy seydina abu bakar ndax baayam moo doon abu quxaafa di seydina la abu bakar mais abu quxaafa lañ ko doon dàkkantale mu ne ana doomam ji ay nam nul xattaab ana doomu xattaab ji léegi képp ku saa bu waxee rek yonent bi alei saatu salaam ne bu leen ko bu leen ko tontu léegi nag mu ne kon de gaa faat nañ leen mbir mi mu ne ko kadabta yaa aduwallah wax nga lu wuteeg lu am yow noonu yàlla bi ñoom ñépp a ngay dégg mu ne ko ah kooku de ibn al-Khattab nga ah waaw kon nag après ci ci gàttal ci lañ joxante woon rendez-vous mu ne Abu Sufyan na yonent bi alei salaatu salaam jox naa la rendez-vous at mii di ñëw nañu daje Badar voilà xare foofu dinañ pour wan leen ne tey du tarxiis Uhud nii du dañee bu leen yaakaar dañoo tarxiis en ah, gañe leen non non non bu ngeen ci bëggee pour at mii di ñëw nañ daje Badar bu ko defee ñun waa Quraysh dinañ ñëwaat rayat leen ma ngeen xam léegi nag mooy loolu ñu joxante woon rendez-vous hamra nadirun riqa'un maw'idun wala maw'idun mooy mooy mooy <laughs> rendez-vous ba nga woobu wala loolu la wala moom la Seydina alhaaji Maliku alayhi ridwanul maliki doon wax foofu foofulee mooy kon Hamra moo doon bi Uhud ba mu amee ñu jullit ñi di dëpp ñu dégg na Abu Sufyaan dañoo merante seen waa Quraysh dañoo rëccu daal ne ñun daal finiruñu la buloo ko waa ñun dañoo defuñ fi dara des na dañoo waroon dem jekkali leen ba pare mu yónni benn waaye ne ko neel yonente bi alayhi salaam dabal Muhammad ne ko ñoo ngi ñëw ngir àggale ko léegi jekkalu ko léegi nag ci la waxoon nañ génn kenn rek la bàyyi woon mu génn muy Seydina Jaabir ibn Abdillah ci ñu fekk wuloon Uhud léegi nag radiyallahu anhuma léegi nag liñ demee Abu Sufyan dëkk waa ñëwul léegi mais bañ joxantewoon rendez-vous mooy boobu boobule ñëwul loolu moo tax suñu borom ne bu ngeen joxantewoon rendez-vous laxtalaftum fil mi'ad waat naa ne kon walaw tawaatum bu ngeen joxante woon rendez-vous ngir xare fii Badar laxtalaftum konoonte kon di ngeen wutewu fil di ci rendez-vous ba du mooy mooy dina am ci ñaari kuréel yi ñu ko dul respecté te ñu ko dul respecté wu mooy yéefee ndax yi <laughs> <laughs> yow mu ziina ba léegi ba mu amee ba léegi gars yi dañuy daw deuxième de muy Firawna ak si boo fële ba mu joxoon Seydina naa rendez-vous ba ba mu gisee li leen ci dal moo tax yéefar yi léegi moom dañuy daw deuxième kon nag mu ne walakin waaye li am ba des mooy li yaqdi Allah borom bi daa def ngeen daje ci loo xam ne amul benn rendez-vous ngir mu dal di wu feeñal dal di wëyal allahu borom bi tabaraka wa taala amran dogal boo xam ne dogaloon na ko bu yàgg boo xam ne kaana nekkoon na loo xam ne ma maf'ula lu muy def la ndax dogaloon na ko décrété woon na ko ba pare mu ne li ahlika ngir nag mu alku keroog man halaka ca xare ba képp koo xam ne alku na am bayyina ci loo xam ne lu leer la mooy ñi nga xam ne dañ leen a faat fii ñoom Abu Jahlin ñii ñoom Umayyatum nu Xalaf ñii dañ leen a ñoo leen a alak dañoo alku an bayyina ci lu leer nañ dañ leen a jàpp ci loxo ci poos dañoo ñëwoon di xare ku ngir fay l'islam ñu faat leen ci loo xamante ne nii ñu alku dem jahannama nun gën a gaawe ci lu leer naññ wa Yahya mu daal di dund man ki nga xamante ne ci mooy way ngëm yàlla gi a nekkoon ci toolu xare bi moom mu dund an bayyina ci lu leer mu xam ne moom lii mu nekk mooy dëgg borom bi jàppale ko waaye képp ku ci génn àddina tamit mooy nga dund geneen dund ndax suñu borom nee na bu leen jàpp ne ñi nga xam ne qutilu fii sabilillahi amwaat yàlla kër ñoom dañoo faatu bal ahyaun li am ba des mooy ñu ngay dund fa seen borom mu leen di wërsëgal comme ni mu nee ci suuratu Ali Imran alayhimu salaatu wassalaam kon nag mu ngi noonu le bu ko defee ñii ñi nga xam ne Yahya man bay an na ñi nga xamante ne nii ñoo gëm yàlla nekk ñoo xamante ne dañuy nekk dundu nekk ci li nga xamante ne yokku tànk seen teg seen tànk l'islam bay yi na teg ko nag ci loo xam ne clairvoyance lu leer naññ muy dig gi leen borom di digoon moom la leen defal mooy bi leen yeneen ci alayhi salaam doon wax ñaari kuréel yi imma al ayru wa imma nafir sama borom de moo ma dig ñaari kuréel yi bu dee ne Abu Sufyan mooy njëgg mi rëcc na ma mooy ne kon li nga xam ne arme bi lay may kon nag mu ngi nii ñu gis ko ma inna allah te dëgg-dëgg borom bi la sami'un aji déggaakoon la alimun aji xamaakoon la suñu borom ne la fàttale ko leen keroog bi nga xamante ne nii ci leen borom bi tabaaraka wa taala di wan yéeféer yi kan la ko wan yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii na fii manaamika qaliila mooy ca seen ca nelawam ya qaliilan ñu nekk ñoo xamante ne nii moo ñu tuuti lañu woon walla suñu borom tabaaraka wa yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog loolu tudduñu ko woon ci nettali bi voilà parce que c'est sûr que dina am yoo xam ne dañ ko doon tëb parce que dañu doon tënk lool mooy dafa nelaw daal di woon gént gis yéeféer yi ñu tuuti lool mu ñëw xabaar ko ñi nga xamante ni nii ñooy jullit ñi lool nag suñu boroom ne fàttaliku leen loolu le bi nga xam ne ci la leen boroom bi di wan ñoom yéeféer yi qalila ñu néew lool walaw araakahum te nag bu ma leen ko wanoon yow bu ma leen wanoon ñoom bu ma leen wanoon yéen yéeféer yi kasiiran ñu bari lool alhamdulillah la fas alhamdulillah la fashiltum konoon te kon di ngeen yoon jox di ngeen échec ndax lan mooy xam nga loolu dafa am solo booy psychologiquement ça tient mooy gis gaay ngay xeexal ñu bari yenn bari yi yow nga tuuti lool lool man naa laa atteindre psychologiquement tax yow bon doo sonn ci xare bi boo daanaka yow da ngay dem sax mooy daanaka jàpp nga ne gañe nañ leen te xare bi commencé wul suñu borom nag ngir dàqal leen lool mu wan leen ñoom ñu gis leen ci seen ay gént kër gaa yi ñu tuuti lañu. moo tax mu ne bu ma leen ko wanoon bu ma leen leen wanoon kasiiran ñu bari la fa la fashiltum kononte comme di ngeen échec wala tanaza'tum fil amr te kononte comme di ngeen wuute ci li nga xam ne mbiru xare bi ndax bu boobaa kon ñenn ñi mën nañu ne oh, waaye comme que demee na nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam est ce que boog li gën a nekkul ñu daal di dem Medina daal di wax ña nga xam ne bëggoon nañoo ñëw nga ne leen bu duma non non duñ leen xaar ndax ab dëgg la ñuy jëlee ñu daal di waajal ngir bu ko defee wax ko ñeneen sax ñu ko yogul woon ñu waajal arme ngir mën a ñëw jàmbaar jàmmaarloo Quraysh ñii te bu boobaa dina am ñeneen ñoo xam ne dañ daan non non non ñëw nañ ba fii génn nañ amul di génn naa di jëli ñeneen te loolu nag wuute boobu la su leen suñu borom tabaaraka wa ta'ala doon dàqal nag mu ne walaakin allah waaye li am bades des mooy borom bi tabaaraka wa taala sallama moom da mooy ki nga xam ne moo leen muccal ci yooyu yépp am mooy ak échec ak li nga xamante ne ak wute borom di tabaaraka wa taala moom de moo leen ci muccal innahu dëgg-dëgg moom alimun aji xamaakoon la bi daati suduuri ci li nga xam ne moo nekk ci dënn yi mu ne wa iz yurikumuhum fàttale ku leen ba léegi keroog badar ba leen borom bi tabaaraka wa taala di leen leen wan idil taqaytum ba nga xamante ne nii ne fi ngeen daje fii en ci seeni bët yéen xaliila wan Quraysh yéen nag ci seeni bët sax ba ngeen leen gisee ba ngeen xam ne ci ngeen roofaloo borom di tabaaraka wa ta'aala laata ngeen di roofaloo mu gis gaa yi mooy ne gaa yi parce que ci dina ko leeral bi nga xamante ne nii mooy daa tuutil jullit ñi ñi nga xam ne mooy seen nombre ci bëtu yéefér yi ñu ne waay ñu tuuti ñii lañ mais liñ leen dóora seen mais ñii dañ leen di defaran ah. moo tax Umayr ibn Wahb bi mu bi mu wëree wax leen mbir mi gaay ni en plus lii la ko waa léegi nag léegi nag bi nga xam ne nag ci lañu songante mel ni borom bi dafa yokk seen dafa wan yéeféer yi ci li nga xamante ne nii mooy ni jullit ñi dañoo gën a bari lool nag gin leen a tiitloo gin leen a ragalloo ba tax ñenn ñi doon daw ñenn ñi ñoom jeter les armes teg armes yi moom doog daal di daal di joxe seen ndodd yu ñu fiy dóor jaasi yi kon nag ak di leen jàpp mu ne kon nag lool la mu ne wa yuqallilukum mu leen di wa tuutil fii a'yunihim ci seen seen seen bët ñoom yéeféer yi mooy yéen di leen baril mooy tuutil waa yéeféer yi wa pare yéen bari tuuti leen waaye ba ngeen duggee léegi nag ñu bari leen téeféer yi tuuti ndax bu ku nekk day ñeme sa borom walla ne ñoo ñii ñii tuuti nañ walla suñu borom ne maa def loolu li yaqdi allahu ngir borom bi wóyal ate boo xam ne am ran dogal boo xam ne mbir moo xam ne kaana nekk na ma fon laa bu muy def wa ilallaahi te ci borom bi tabaraka wa taala turja'u lay dellool umuuru mbiri wallahu taala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa ala wa sahbihi ajma'in subhana